baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa ida qiila mathalu wa mathalu alladina kafaruu wa mathalu alladina kafaruu kamathali alladi yan'iqu bima laa yasmacu illa ducaa'an wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum laa ya'qiluun suñu boroom tabaaraka wa di wax nag ci laayaab téeméer bi ak juróom benn benn di wax kii jóge woon rek ne woon gaay bees leen waxee ne leen topp leen li boroom bi tabaaraka wa taala wàcce ñun daal li topp mooy li nga xam ne moom lañ fekkoon suñu bàyyeeg suñu maam yi ca kaw ci kawam daal di ko def suñu baaxi maam ak yooyu daal ñun moom la topp suñu boroom ne woon moo ndax ñoom seen maam yi newuñ woon ñoo xam ne seen bàyyi doonu yoon xalaat dara taxamuñoon xamuñoon dara ci wàllu diine te nekkuloon ñuy gindeeku mu ne nag gis nga misaalam gaa yooyu ngay woo moo xam ñoo xam ne mooy nitu bidaayeeg ñi nga xam ne mooy ci yéefir yi nga xamante ni foo wax ñuy delloo seen bopp ci seen maam yi mu ne wa mas suñu boroom nag di leen joxu misaal mu ne wa masalul ladina kafaru kanta gaa yi nga xam ne ñooy weddi bu dee nitu bidaa ki moom mooy daal weddi yiiw ginnaaw ba mu ko xamee kantaa yéeféer bi moom dafa weddi loo xamante ni nii dañ ko koy wax moom mu nekk fële ne ci dugg parce moom daal lim yor ak li fi baayam nee woon doy na ko mu ne wa masalul ladina kafaru kantaa misaalum gaa yi nga xam ne ñoo weddi seenum misaal boo leen di woo nan la ñuy niru li tax duñ la nuyu duñ la wuyu mooy ka masalil ladi yaneeq day mel ni sàmmkat bi nga xamante ne nii daa nekk di wax di wax ak ñoo xamante ni mooy jur ji quoi mooy li muy sàmm bi maa laa yasmaaw ci koo xamante ne loo xamante ni moom du dégg illaa du'a a wanidaa a loo xam ne moom du dégg lu dul moom kàddu kese lay dégg ak ay yuuxu mooy fii mën a jur ji boo naan ko kaay lekk kaay naan gis nga boo deful geste xam nga mën nga def geste sax ne ko nii mu ñëw xar mi bu la miinee ak yooyu mais boo deful geste taxaw rek wax noonu <laughs> mooy gis nga boo moywul <laughs> mooy ak dina dégg li ngay wax waaye du xam li ngay wax léegi moom ay dina dégg daal yuuxu yi moom du dégg illaa du'a alu dul ak woote ñu koy woo wan yi daa ak woo gi ngay wootee ka wax voilà waaye nag di ko kii di ko yedd ak yooyu yooyu moom moog wax ak xeer wee yem léegi nag mu ne gaa yi nag gëmul yàlla ñoo ñoo yem ñoo bàyyi ma yee yem rek mooy fii mu li ngay wax di leen wax ci wàllu alquran ak yooyu daa mel ni ku taxawoon ak bàyyi ma di leen waar quoi di leen delloo si naan leen wu xam ngeen ne lii ngeen def jaaduwul ak yu mel noonu mais dañ la comprendre sax xar mi yow loolu <laughs> moo gaa yee yem mu ne summun gaa yooyu de dañoo nekk ñoo xam ne dañoo tëx ba du ñu dégg li nga xam ne mooy yiw ko leen woo dinañ la dégg mais yiw lañ dul dégg yiw gu leen di jariñ dinañ ko dégg mu jaar fii jaaraat feneen bukk mun waaye dañoo nekk ñoo xam ne dañoo luuba seen gémmiñ yi wax ci lu baax daanaka xawuñu ko man om um yoon ba pare nekk ñoo xam ne dañoo silmaxa ci gis lu baax dinañ ko gis waaye mooy gis gay tax ñu nangu ko lool la ñamul fahum la yanqiloon comme gaa yooyu ñoom duñu takk dara duñu xalaat ma ne yaa ayyuhalladhina amanu kantaa yéen ñi nga xamante ne yéen ñi nga xamante ne i eh, yéen ñi nga xamante ne amanu yéen a gëm te dëggal kulu lekk leen min tayyibaati ma razaqnaakum ci yu teey yi nga xamante ne nii moom laa leen wërsëgal washkuru lillah te nag lu ngeen mën a def ci xéewal yooyu bu ngeen ko lekkee na ngeen sant seen borom sant leen ngir seen borom tabaaraka wa taala ci yu dagan yim leen tee yu tee yim leen wërsëgal bu leen ko fi ne dégg nag di sant sëriñ diw ak yonent diw du moom moo la ko defal booy sant sant leen lil yàlla mi nga xam ne moo ne la in shakartum la azidannakum mi ne washkuruni sant leen ma wala takfurun santal leen ma man li nga xamante ne moom mooy xéewal yi ma leen def te nag bu leen ko weddi bu leen nekk ñoo xam ne li ngeen di suul jëf kon nag mu ngi noon washkuru li wala takfurun kon mu ne kon lekk leen ci yu teey yi ma leen wërsëgal washkuru lillah te na ngeen sant borom bi tabaraka wa taala ci xéewal yim leen defal de in kuntum dem nekk ngeen iyaahu benn borom dong ta'buduuna ngeen di jaamu moom ngeen di wéedal innamaa dëgg-dëgg xarama boroom boobu nag moom de li mu xaraamal aleykum ci yéen way ngëm yàlla yi moo yi muy lim almayta li nga xam ne mooy médd wat dama gis nga aaya bu mel nii xam nga gisoon nañ ko ca suuratul la taxawoon nañ ci yàgg ji walillahi alhamdu wal minna jël par benn benn ana lan mooy médd lan mooy deret attey deret attey lax mu laxmu xinziir ca lañ waxaatu gisoon nañ ci wàllu der yeeg seen der nen bu dee ne yu médd yéeg yooyu yépp nan mooy seen der ak yooyu yépp waxoon nañ ko ak yi nga xamante ne ci gàttal ñoo dagana lekk léegi nag ñoo ñoo xaraama lekk parce que sharia moom du fi nekk di la limal yu dagan yi parce yi dagan yi dañoo baree baree bare ba mënuñu koo lim jàpp koo lim waaye nag ndax wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen doon jéem a takk di jéem a compter li nga xam ne mooy xéewalu borom bi tabaaraka wa taala du ngeen ko man yàlla tere ngeen koy mën a takk de lool du mën a ne kon nag <clears throat> mooy tuddoon nañu nga xam ne ci gàttal ñooy yi xaraam léegi nag yi ci des yépp ñooy dagan moo tax taxoon ma waxoon yaa fayeen yow la ma la waxoon ca jotaay bee weesu jàppal loolu dañ dee kon kon maa dëgg-dëgg ma daal dinay xaraamal seen borom aleykum ci seen kaw yéen jaam yi almaytata li nga xam ne mooy médd medd yi dafa xaraam bam des yi nga xam ne sunna moom moo ñu ko daganal comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon foofale ci aljaraad ak tixaal ak gaayoo yële aljaraadu ak alxuut muy li nga xamante ne mooy njéeréer yi ak jën yi wa dama waaye borom bi tabaaraka wa taala moom bokk na ci lim leen xaraamal kon ginnaaw almaytata medd wa dama ak deret walaxmal xinziir ak làppu mbaam ak yàppu mbaam xuux porc cochon wama unzila bi wama uhilla bihi gayrillaahi bi ak loo xam ne bañ koy rendi leneen lañ ci yuuxu leneen lañ ci tudd tudd waay wax nañ ci rog ñu ngi bis ñu ngi wax ci rog daal di ren yi loolu moom baaxul wala nga daal di wax doole ci yàlla ak beneen nit wala beneenu moom xam yonent ak lu ne nga daal di ko ciy boole loolu it baaxul mooy ne turu yàlla kese bismillah kon nag ku def lu loolu moom ak lépp loo xam ne dañ cee tudd leneen lu dul yàlla loolu lépp dafa xaraam léegi nag yii laa leen xaraamal am na yeneen yoo xam ne sunna leeral na ko léegi ak doon na wax ci yooyu almunxaniqaat ya nga xam ne dafa xojoog façon yooyu dee naturel ak yu mel noonoog yu jóge ci kaw daanoog mutaraddiyatu natiixa yi mbëkkanteeg yooyu yépp gisoon nañ ko ci suuratul maayida walillahi alhamdu wal minna mu ne nag famani turra képp koo xam ne dafa loru nekk ci jamono joo xam ne amul lu dagan lu mën a lekk parce que xat-xat wala fi mu nekk waxoon nañ la mooy euh, misaal mu classique mi rek waa ji nga xamante ne nii dafa voyage ay provision jeex mu gis moo xam ne dafa dee ba ba daal di waay ba ŋaang ku boobaa taboo yaakaar na ne <clears throat> fa mu jëm manu faa am ndax xamagul fan la jëm ndax mu ngi ci àll boo xam ne gisul benn kër te lim yor yépp na te ragal bu moywul mën naa faatu ci diggante bi ñu ne ku ko dagg ci nga am loo ci lekk waaye nag lekk ci loo xam ne lu doy la loolu la naan fa ma ni ra képp koo xam ne dafa loolu xayra baaxin mu bañ a nekk nag koo xam ne day ah <clears throat> day dépasser les bornes voilà lekk laax ci li nga xamante ne nii hein di lekk lu ëpp li nga xam ne moom moo koy téye wala aadin waaye tamit mu bañ a nekk di delluwaat rek ci mbir mi voilà ah di lekk di lekk rek waaw jëm ci lu yooyu noonu na di ci continuer naan waaye ndekete mbaam daal nii la neexe ndekete man ndeke erreur dëgg lañ doon def mu ne déedéet gaa yooyu nag rul kooku rek doo ci delluwaat nekk koo xam ne dangay ngay ëppal di yàq wala aadin waaye doo dellu di lekk ka lekkaat di léegi fala isma alay kooku amul benn bàkkaar boo xamante ne nii moo gàllu ci loosam borom bi moo ko yombalal ndax waxoon nañ la sharia bi mooy alxanafiyatu samha mooy li nga xamante ne nii dafa leer <coughs> dafa dafa simple yomb waaw jublu ci borom bi tabaaraka wa taala te bokk na ci règle yu mag yi almaja bu tajlubu taysiir li nga xamante ne mooy mooy jafeñ jafeñ jafeñ fu mu taxawee sharia day xëcc day bijj li nga xamante ne mooy ak yomb yomb nag kon nag loolu nag moo tax mu ne kooku amul benn bàkkaar bu gàllu ci loosam inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala aji yaatu yërmande la aju yaatu jéggal la rahimun aji yaatu ma de mu ne inna alladina kanta gaa yi nga xamante ne nii inna gaa yi nga xam ne alladina gaa yi nga xam ne yaktumuna ñooy nëbb ma anzala allah li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala wàcce minal kitaabi ci téere bi ci tawraat wala ci injiil ñoom ñu koy nëbb ci melo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi nga xam ne atte yamu fa def comme ca wàllu suuratu ca la jëm ca wàllu ke ke njaaloo woon ñu waroon le noon xeer gaa yi ne non non tawraat daa diis waaye àtte yu bari ñu koy soppi mu ne gaa yoo yële nga xam ne dañuy nëbb li borom bi wàcce moo xam ci melo yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala yi mu daganal ñoom wala yi mu xaraamal ñu bëgg koo daganal seen bopp ba tax ñu koy nëbb wa yashtaruna bihi thamanan qalila ñuy jëndee téeréb yàlla boo bële la mu fa wàcceeg àtte yaak melo yam def foo fële ñu koy jëndeek njëg goo xam ne bu néew la muy seen intérêt mbiru àddina kese tax ñu bañ a topp dëgg mu ne laay ka gaayoo maa yàquluuna gis nga la ñuy am ci loolu le seen fatwa yu bon yaak seen ya ñuy ubbee ñoom ci yahuud yeek nasaraan yeek ya ñuy wax nit ñi di ko bind ci seen téere yeek bind ay ay kii yu bees naan lii la borom bi dagal ak lii la wax ak lii wak lii te dara amu ci mu ne gaa yoo yële de maa yàquluuna lañ ciy jële ca wàllu alal ñu leen koy jox bu ñuy confesser ci chrétien yaak gaa yoo yële bu ñuy ñëw di wax seeni bàkkaar am luñ fa ba waaye ñëw di leen jox dara ak di leen fa bàyyi lañ leen fay bàyyil dara ñuy lekk ci lool nañ lekk lekkuñu fii butunihim ci seen biir yi illa illa naar lu loolu ñu ngi lekk de mu nekk alal ay ay ay ay ay ay ceeb ay ganaar ay yooyu waaye ba muy lekk mu ngi mel ñoom safar dëgg-dëgg loolu mooy réalité bi safara la ñuy lekk wala yukallimuhum allahu yawma alqiyaama te boroom bi ndax mere leen tax na bés pénc du wax ak ñoom de ñu mel nii mukku borom bi da leen di xañ boppam da leen di muur boppam wala yuzakkihim te du leen fóot du leen daal di sellal ci seen bakkaar yi seen shirk yi mukk wala hum te bu keroogee dina leen ñeel adaabun mbugal alimun gu tar mu ne ulaayika gaayoo yëla joxoñ leen bu jox sori joxoñ bu sori ndax sori guñ sori guñ bon alladina ishtarawu dalalata bil huda ñooy ñi nga xam ne dañoo weccoo ak réer lañu weccoowe leeru tawraat leer gi nga xam ne moom laa leen wàcce woon ñu daal di koy weccoowe ak lëndëmu seen bakkan yi topp seeni bànneex wal adaaba waaye ñoo ndax ku def loolu mbugal ngay am bil maghfira ca njéggal nga ma leen digoon bu ñu toppoon la ma wàcce woon ca téere boo bële fama asbarahum na nar ay waay kooku kan moo gën a tar ci ñoom yéemu leen yéen jullit ñi kan moo gën a mën a tar ak ak ak ak muñ caay ca ca la leen di dal kooku xam ngeen ne kenn mënu koo muñ la leen di dal kenn du leen dàq muñ te mooy kenn mënu la muñ buggal mu tar mi nga xamante ne nii moom laa leen di waajal ëllëg wallahu ta'ala a'lam wa salaamun ala al-mursaliin alhamdulillahi rabbil alamin